wa yaquulu alladina kafaruu lawlaa unzila alayhi aayatun min rabbih qul inna allaha yudillu man yashaa'u wa yahdi ilayhi man anaab suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy ñaar fukk bi ak juróom-ñaar mu ne wa yaquulu alladina kafaru mu ne wa yaquulu mu ngay wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi seen boroom ci waa Quraysh ñi naan leen law di la wax lan law laa unzila alayhi aaya di la wax tey waxande seen biir naan lawlaa unzila mu lan moo tere woon daal unzila ñu daal di wàcc alayhi ci moom sayyidina muhammad mi ndeem nee na moom yonent la alayhi salaatu wassalaam <coughs> aaya am mandarga buy wane daal yàllaa ko yónni comme la nga xamante ne nii mooy daal yañ joxoon Seydina Nuux ak ya nga xam ne moom lañ joxoon ñoom Seydina Saalihu ak ñoom Seydina Shuayb ak Seydina Muusa alayhimu salaatu wassalaam moolu ko teree indi màndarga yu mel noonu ne bu ko defee ñu gëm ko qul suñu boroom ne wal yaxal waxal tontu leen yow rasulullah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi inna allaha dëgg-dëgg boroom di tabaaraka wa taala yudillu man yasha mooy seetaan ko ku ko soob mu daal di ci maadu teem mu daal di sànku wa yahdi te mooy ki nga xam ne mooy gindi ilayhi jëme ci moom man anaaba képp koo xam ne mooy dellu ci moom ki nga xam ne moom boroom bi waaye te nit ki manula dellu ci borom bi lu dul borom bee def ci moom loo lële li tax mu war a dellu ci moom mooy ki nga xam ne moo def kon mooy borom bi tabaaraka wa ta'aala mi koy gindi mu ne ñooñu ñooy ñan mu ne alladina amanu mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi al anaab ki dellu ci boromam nangu daal torox toroxlu dellu xam ne du dara borom bi tabaaraka wa laa mooy lépp te moom moom ci kanamu boromam du dara sax lu ñu mën a tudd ba moo tax mu koy dellu ci moom mu ne ñooñu ñooñu nga xam ne alladina mooy ñi alhamdulillah alladina mooy ñi nga xamante ne nii amanu dañoo gëm te dëggal wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah te muy dal seen xol yi lan moo koy dalal bi dhikrillah ci tuddur yi nga xam ne mooy seen boroom zikar zikrullahi mooy dalal seen xol waaye alqur'aanu boroom bi tabaraka wa taala muy zikrullah gu kawe gi tudd yàlla gu kawe gi mooy dalal seen xol waaye lépp loo xamante ne nii wahyu la bu jóge ci alqur'aan wala sunna ñooñu nga xam ne lool mooy dalal seen xol gaa yooyu ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom lay wax nii dañoo ñi gëm dëgg-dëgg te seen xol yi di dale ci tudd yàlla alaa waawee voilà yëgu ngeen ma yëgal leen jarul ngeen di daw ci musique yi daw ci yi nga xam ne mooy distraction yi de parc de yooyu pour xooli ne daal ñun daal suñu xol yi daal xat nañ leen dem féexal ko nan lañ koy féexale ay wa tegal ñu bande de son bi ay wa na son bi daal di jëm jëm kaw bu ko defee ñu déglu daal féex déedéet suñu borom ne déedéet kaay leen yéen jaam ñi man mi leen bind ta xam man mi nga xamante ne ah la mu maa xam dëgg dëgg li nekk ci xol yi te xam jaam yi te leen bind kaay maa leen di wax xam ne mooy dalal xol waaye xolu kan mooy ñi mu wax nii de mooy ñi gëm alladina amanu sinon ñi gëmul moom lañ jàpp ne mooy dalal seen xol ta mas du ko ma a dalal mooy yiñ la wax léegi mooy yi nga xam ne mbiru àddina ay nañ leen dem naan ci sàngara si bu ko defee mu fàttalee ñu suñu suñu problème yi waaye déglu ci musique yi nañ dem daal def sortie jóge ci dëkk bi dem beneen daal di daal daal di kii bu ko defee mu fàttalee ñu suñu jour yu metti yi ba bu ko defee même bu dee deux jour a baax na bala ñu ciy delloo suñu borom boroom nag di leeral loolu le ne lool nag ay ku xamula koy wax alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ñëw leen ma yëgal leen bi zikrillaahi ci tudd boroom bi tabaaraka wa taala ci zikrullah di tudd turu bo bi di allah di tudd allah allah boo koy tudd sax ni sa xol bi di fiixe allah ak ñu mel ni ñoom arrahman di zikar loolu le di ko tudd waaye bi zikrillaahi ci tudd alquraan yàlla kii di alquraan ji nga xamante ne nii mooy zikr gu mag gi kon nag lool la moom la waxoon wa man a'rada an dhikri képp ku dëm mooy sama li zikar gu mag gi muy alquran sama wax yu bi ma wàcc ci sama yonent bi alayhi salatu wassalaam kon nag bi zikrillahi alaa waawee kon alaa yu ngeen may gën leen bi zikrillahi ci tudd borom bi tabaraka wa taala tatma innul qulub ci la xol yi di dale léegi nag képp ku la gëmloo ne kene moom bi xol yee ngi gëm mu ngi dale ci ay son ak yooyu kooku kaddaabul ashir la waxkatulu nar la ndax lépp loo xam ne lii dalal xol xolam ay faux semblant la kooku xamul luy dalal xol moo tax seet leen ñii def loolu gëmuñu borom bi jàpp ne ci yooyu mooy dalal seen xol sàngara seeg yàq seen bopp ak yooyu noonu ak foo distraction xoolal buñ demee buñ nee ci biir nit ñi dañuy am sambalan de féex waaye buñ demee seen kër yi wéet daanaka moo tax seen kër yi sax mënatuñ faa dëkk mooy ne kër yi dortoir la moo tax gis nga Covid bi ni mu leen sonalee eh, la ma waaja doon wax naan man yéemu naa ci tubaab yi ma ne ko lu tax mu ne ma mais ñoo xamante ni dañ leen ne des leen seen kër ñu leen di fay ma mais ñuy ñu ñii di suicider wu quoi ñii di di dépression ma ne ko ma c'est problème bi du mooy seen kër yi quand dafa xat ci ñoom c'est que nag affaire bi mooy yéen <laughs> ñun yow da ngaa nekk jullit a tax ngay xalaate noonu am mais ñoom seen kër yi lan lañ fa amuñu fa. ndax li leen manqué seen xol jàpp nañ ne ñu ngi koy amee ci génn gi ñuy génn di dem ci baar yi di dem ci dansini yi di dem ci yooyu daal di fowi pour ñoom daal foofu ak liggéeyukaay ba bu ñu fa demee dinañ gis ay nit léegi mais boo leen dugalee seen kër ma ne ko mais seen kër pour ñoom prison la voilà loolu prison la loolu moo tax ñuy xaroo ko dépression ndax loolu mooy xolu yéeféer la ak ñi nga xam ne jullit lañ waaye nanguwu ñoo jàpp alquran mu nekk zikar ju mag ñi ñooñu it dañuy def ni yéeféer yi wal iyaadu billah kon nag kon bi ma qulub ci tudd borom bi tabaaraka wa taala ak alquran ji ci la xol yi di dale de mu ne alladina amanu gaa yooyu nga xam ne ñoom laa wax fii ba léegi mooy ñi nga xam ne ñoo gëm ñooñu ne waamilu saalihaati ta day jëf-jëf yu baax am na lu ma leen dig tuuba tuuba lahum muy way texe daal dina leen di ñeel waaye tuuba lahum mooy garab goo gële nga xam ne moo nekk ajjana comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe ne doxoon bi ne ajjana dafa am shajaratun fil janna masiratu mi'ati sana woo xamante ne nii daa am dina sax xadiis bi Seydina Abu Sa'id euh, voilà alxudriyu voilà foog naa moom moo ko solo radiyallahu waaw moom la radiyallahu anhu mu ne daa am koo xam ne dafa laaj benn waaye daa ñëw na yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ko waa yonent bi alayhi salatu wasalaam moo luy tuubaa mu ne ko tuubaa benn garab la gu nekk àjjana goo xam ne doxam bi téeméeri at la mi atu sana téeméeri at loolu nag ak leeral ko ci loolu le comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu Ahmad ibnu Hanbal daal di solowee ak ki nga xamante ne nii mooy al imaamu Tabari rahmatullahi alayhim am ñu ne tuuba lahum waaye mooy texe ñeel na leen mooy wa tuuba lahum ñoom de texe ñeel na leen wa husnu maab ak la nga xam ne gën jaa rafet delluwaay muy aljana mu ne kadhalika naka nii nag arsalnaaka lañu la yónnee yow Seydina Muhammad Muhammad alayhi salaatu wassalaam fii umma ci xeet woo xamante ne nii qad xalat min qabliha umam ci xeet woo xam ne jiitu na woon ma leen yónni laata ma leen di yónni ci ñoom ñii di waa Makka xeet wii ak xeetu lislaam bi ak xeetu àddina bi ñoom jiitu woon na laata ma lay yónni ci ñii ñu am na ñu leen fi jiitu woon umamun ay xeet xam ne jaaroon nañ fi ma yónni woon leen tamit ay yonent comme ni ma yónnee ci ñoom ñii li ma la yónnee yow mii ci ñoom alayhim asalatu wassalaam lu tax li tatlu alayhim alladhi awhayna ilayk ngir nga leen di jàngal li nga xam ne moom lañ la wax yu muy alquran ji mooy loolu la yonent bi alayhi salatu wassalaam moo tax suñu borom ne ko yow yow jottali nga mooy jottalil ma li nga xam ne mooy sama message na àgg ci ñoom mooy kon ngir nga jàngal leen alladhi nga xamante ne nii aw xay naa moom lañ la déey wax yu la ko ilayka ci yow wahum waa ngi koy def de waaye ñoom yakfuruuna bir rahman ñu ngi weddi ar rahman mi ñuy dégg ci alquran ji ngay wax tama wax la nga jottali ko moo tax ñu naan ñun xamuñu koy rahman daal nan la ñuy jaamoo koo xamante ne xamuñu ko ñun rahmanul yamaama lañ xam comme ni ñu ko gisawoon bi ñuy gis suuratul rahman ak yooyu qul suñu boroom ne waxal ne huwa moom moomu ngeen di weddi di rahman moo mële muy boroom di fees dell ak yërmande de rabbi mooy sama sama borom man mii mooy ndax waxoon nañ leen ñoom Quraysh lañ doon wax naan ah Seydina Muhammad de jaaxal na ma tey ñu dégg ko muy julli di tari di wax ñu dégg la muy tari allah bu beneen yoonee ar-Rahman wala yooyu waa moom suñu borom ne qul qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman comme niñ ko gi gisoon ci suuratul Isra kon nag mu ne wax leen ne kooku Rahman moomu ngeen di weddi de alayhi moom azza wa jal huwa moom de rabbi mooy sama borom la ilaha illa hu amul benn yàlla bu ñu war a jaamu benn borom bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa ku dul moom alayhi ci moom dong tawakkaltu moom laay wàkkeerlu wa ilayhi te ci moom nag borom bi tabaaraka wa taala mataab ci moom lay dellu ci moom mooy ki nga xamante ne mooy samak samak samak delluwaay ci moom la nekk de ci moom laay dellu di tuub voilà mataab ci taaba voilà mooy moom ci moom laay dellu du tuub bu may tuub ci moom laay dellu te moom laay tuubal ci moom laay dellu borom boobale mu ne nag suñu borom ne wala wanna qur'anan suyirat bihil jibal lii mu wax li nga xam ne gisoon nañ ko ci suratul isra gisoon nañ ko ci suratul furqan ñoom bañ dajalee xëyfaru quraysh yi naan yonent bi alayhi salatu wassalaam suñu montagnes yi liñ bëgg nga puus leen nag leen puus ñu sori fi bu ko defee ba pare suuf si naat fii màkk ñu man fee bay ndax ñun ñoo gën a xatu dëkk lool umpalewula te nga dekkilal ñu ñi nga xam ne mooy su suñu ñi faatu te bokk na bokk ñi ngay dekkal Qusay ibn Kilab ndax ko moom kat shaykhu sidqin la woon suñu maam bu ñëwee ba seedeel na ne yàllaa la yónni ñu door laa gëm suñu boroom nag loolu lay wax ne wala wan na qur'aanan wala nañu bàyyi nii ba bii di ñëw ñu daal di koy jël wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana a rabbil izzati